baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim walaw anna lilladina dalamuu maa fi lardi jamiican wa mislahu macahu laftadaw bihi min suu'i alcadaabi yowma alqiyaama wa badaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñeen fukk ak juróom ñaar mu ne walaw anna walaw anna lilladina zalamu te gis nga bu nekkoon walaw anna cëy bu doon ne nekkoon na lilladina zalamu ñeel ñi nga xamante ne ñooy bokkaale woon tooñ seen bopp fii ci kaw suuf ñëw yawmal qiyaam maa fil ardi gis nga bu nekkoon ñu moom lépp loo xamante ne nii li nekk ci kaw suuf si jamian mbooleem seen wa mithlahu ak lu mel noonu le maahu ñu booleel leen ko loolu lépp di yoo xam ne boroom bi seen loxo la ko teg laftadaw bi wat naa ne man borom bi tabaaraka wa taala dinañ ci bëgg a jotu seen boppu keroog buñ gisee lan moo tax min su'il adabi ndax taruk mbugal mi nga xamante ne nii ñaawuk mbugal keroog mbugal mi nga xam ne moom la ñuy gis yawmal qiyaamati bis benc mooy dañuy gis mbugal mi ñu xam ne du lée eh, tey rek caaf di xam de tey rek la ñuy am problème ndax fa lañ jëm borom bi ne bu amoon li ci suuf seeg lu mel noonu ñu jox leen ko ngir ñu joxe ko ngir ñu bañ leen dugal safari dinañu ko dem waaye bu ñu borom du ko nangu du ci nangu dara mu ne bu keroogee wa badaalahum mu feeñ ñeel leen de minallaahi tukkee fa borom bi tabaaraka wa taala maalam loo xamante ni ñoom nekkuñ woon ca àddina yakunu nekkoon yaxtasibuuna di ko yaakaar de ndax dañu doon weddi borom bi tabaaraka wa taala ba pare jàpp ne ñoom daal bu ñu demee dara fii gëmuñu yowmal xiyaam ne bu yowmal xiyaam amee kenn du ñu fa gënu deminde comme li ko ñoom yenn yéeféer yi ci ñoom doon waxee ñoom waa Quraysh waaye yéeféer yu bari tamit noonu la ñu jàpp ne daal mbir mi li nga xam ne daal mooy wane ëllëg fa nit kay dem mooy daal am am mbooloo yi ko topp fii moom daal bu ci barilee ak lu mu man di mooy yàlla man di weddi yàlla dara newu ci bu ëllëgee it bu yowmal qiyaam sax bu dee dina ama ah. parce que loolu it beneen mbir la bu dee dina am ñii du ñu gënu demin suñu boroom nag loolu lay wax ne daal fa badalahum mu feeñ leen comme que njort gu ñaaw jooju lañ amoon ci seen boroom ne ñoom daal dara dañuy def lu leen neex fii mu ne dekki sax amul waaye comme que gars yi nee nañu dekki am na waa na ñun nekk ci li ñu nekk façon ñun niñ leen gëne fii dañ leen di gëne foofale suñu boroom ne mukk wa badaalahum mu feeñ kon ñeel leen min allahi ci boroom bi tabaaraka wa maalam yakunu loo xam ne nekkuñu woon ci kaw suuf ba ñuy def seen caay-caay ya yahtasibuuna di ko yaakaar mooy mbugal mi yaakaaruñu woon ne jullit ñi liñ leen di wax naan bu ngeen demee alaaxira di ngeen dem safara bu ngeen génnul ci li ngeen ne loolu dëgg la woon wa badaalahum mu feeññeen leen de sayyi'aatu maa kasabu mbugalam la nga xamante ne nii moom lañu fàgg woon daldi feeñ ci ñoom mu leer leen ne da leen di dal wa haaqa bihim mu yee ci ñoom maa kaanu bihi yastahzi'uun xam ne ca suuf ba ñu leen ko doon wax naan leen moytandiku leen mbugalum yàlla ittaqu azaba jahannam moytandiku leen mbugalum jahannama te jaamu seen boroom génn ci seen kéeféer gu ñu ne ñuy saboote quoi naan lay mooy mbir yi ñuy wax ñu ñàkk ñi quoi ngir dalal seen xel loolu ñu doon saboote nag daal di yey seen kaw muy mbugalum safara moo bale ñu boroom ne fa ida massal insana durrun daana mu ne kaay nag ma wax la doomu aadama muy yéeféer bi ak ki nga xamante nii borom bi tabaaraka daldi wu koy suub ci li nga xamante ne mooy lislaam bu leer bi téel ko boppam lan moo koy dal mu ne fa saliin massal insaana durrun mu ne bu dee ne dafa laal nit ki muy yéeféer bi wala ki nga xamante ne mooy comme li ñu wax sànk bu ko laalee durrun lor suñu boroom di koy teg lor daana nga gis ko nag moom mu ñuy woo daal di bari ñaan yi mooy zu du'a ina arid bi mu doon wax fan yële rek mu ñuy woo nga gis ko ci bu dee koo xam ne dane moom ab jullit la mu nekk ci jàkka yi waaye bu ko borom bi defalee lu wute loolu nag lu lu ay neex mu daal di fàtte ko ko defanoon loolu lee bu dee yéefar bi moom moo fi dàq naan gëmul dara waaye bu mettee mu naan jë jë jë comme ni ko athée yi di waxe fii nga xamante ne dañ naan gëmuñu dara waaye buñ deewee fokk ñu lu ma jaaxal la mooy loolu jaaxal mooy ci lan ci yéemu ñoom ci seen li ñuy def xam nañ ne dañuy caaxaande bu ñu deewee moom bala ñoo jël sax seen seen yaram nee nañ nañ ko taal def ko dóom daal di koy sànni ci ndox mi balañ koo def mais dañ naan nañ ma yóbbu ca église ba bindu ko ci seen testament yi mu leer ngir bu ñu faatoo hé nañ leen yóbbu église waaye ñoom gëmuñu woon lool nee nañu gëmuñu yàlla sax lan moo tax ñu bëgg ñu yóbbu leen foofale mooy ne loolu dañuy caaxaan mooy lor daana mu ñuy woode summa ida xawalnaahu bu ñu ko moomalee soppil ko defal ko jox ko li nga xamante ni ni'matan ay xéewal min bu tukkee ci ñoom ci ñun qaala muy wax innama utiituhu ala ilm léegi mu mu mu daal di fàtte ka ko xéewal muy borom bi samp boppam naan innama li am ba des mooy utiituhu dëgg-dëgg man lii waaye manul woon ñàkk deme nii waaye xamaltuhu dañ ma ko jox dama koo waaye yow lii dama ko am ala ilmin ndax sama man gestion xam ni nga xam ne noonu laay doxale économie loolu moo ma may bu ngeen gisee sama alal ji ni mu am te kat ku ko xamoon démboo njaay diñ fiy galérer sonn ku nekk mu dem fa di la dagaan ngir nga jàppale ko mel ni démb la imaam bu ñu xam ku mu dégg ñu naan ko mën a ñaan la mu dem fa wala yónnee fa bu manu la dem ngir ñu koy ñaanal fu nekk ku mu gis moom di nga xam ne kii am na lu ko dal dina la jàmbat ngir nga ñaanal ko waaye ba ko borom bi defalee lool mu daal di suul borom ba ko defal xéewal yi samp boppam naan waaye xam nga rek ni ma xam ni nan la ñuy wute xaalis damaa xam yoon yi ñuy jaara ah. non bu leen man na doon nañ ko gis ci suuratul qasas gars yi di ko wax mu naan man manit waaye yow sama xam gestion quoi alal jii ma am mu bari lool la bu leen ma fi fontoo naan ay wa ahsin kama ahsanallahu ilay waaye rafetalal ci nit ñi comme ni borom bi tabaraka wa taala aw daal di rafetale ci yow noo man dama innama utidu ala ilmin indi alal ji yépp li tax ma man koo amassé man koo dajale nii mooy xam-xam sama man gestion man a ut xalal man damaa mën a lijjanti koppar loolu rek moom mooy li ma may lii dem ma am ñu boroom ne nag ey eh, kii moo di kéefër de moo moo suul mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo mën a suul jëf bal am ba des hiya xamul ne alal jii ma ko defal ginnaaw ba mu ñàkkee amee ay problème di ma dagaan saa su ne ma defal ko xéewal mu fàtte ma na xam ne alal jii ma ko defal fitnatun am nattu la dee xool nan la ciy doxale ndax dina ma sant wala du ma sant walakin waaye li am ba des mooy ëpp ci yéeféer yi waaye li ëpp ci nit ñi nit mooy liiru lamdaa yi laa la ya'lamuuna ñoom xamuñu de mooy ne dañuy jàpp ne ñoom mbir yi seen effort bopp la moo tax ku jàpp ne àjjana dañu nga fay dugge parce que yow yaa def dara mooy xamoo moo tax yonent ma lay saab saab ne amul kenn ci mbindeef yi koo xam ne dina dugg àjjana ndax ay jëfam ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci man mii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu borom bi daal di may sëmbërtal dugal ma ci yërmandeem gu yaatu bi bu dul bi rasulullah manumaa dugg àjjana parce que rek samay kon yow bu dee yonent bi alayhi la ñuy wax mën a tudd sa ginnaaw waxatuma laa ñun ñi nga xam ne bu ñuy nelaw ñu ngi bakkaar bu ñuy yeewu ñu ngi bakkaar bu ñuy xoole ñu ngi bakkaar kon kooku nan ngay jàppe ne yow keroog bi nga jullee ñaari ràkka bi nga were kekkee bi nga amee insomnie wala bi nga demee jàkk ñeenti yoon wala weera ñii ngay dem jàkk nga jàpp ne nag fii mu ne yow da ngaa mérité dara fa borom bi mooy yow wallahi xamoo sa boroom tabaraka wa taala suñu borom ne nag qul ne qad qaalaha gis nga lii ñu xad xaalahaa waxoon na ko de mooy borom bi defal la xéewal nga fàtte borom bi naan man dama koo ute bon li tax ma am ko mooy ci xam-xama xam-xam la tegu ah dama xam ni ñuy ute xaalis damaa xam ni nga xam ne noonu lañ ciy génnee ah lool naa suñu borom ne xad xaalahaa dëgg-dëgg wax jii de waxoon na ko alladina min qablihim ñi leen jiitu woon comme Qaaruuna mi ñu la fi wax léegi nga xam ne benn waay la woon bu ëpp moo ëppoon alal waxoon nañ ko keroog jamonoy Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu neen jiitu woon na leen fi kéefër boo fi dégg rek am na ñu ko jiitu woon doon ko wax de fama aghna waa ñoo ñële maa ngi leen di laaj ña ko doon wax jiitu woon leen fi doon wax lii fàtte yàlla samp seen bopp ak seen man-man ak seen kàttan ak seen man a ut lijjanti xaalis wala lijjanti ay mbir lépp tegu ñoom ci seen bopp waa ñooñu ak naa dama leen di laaj ana lan la leen jariñ anhum lan la leen jariñ maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ ñoom ña doon wax lu jiitu woon ñi koy wax léegi maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ na doon ko fàggu fa asaabahum borom bi mosal leen sayyi'atu ma kasabu mooy mbugalu na nga xamante ne moom lañ fàggu ca kaw suuf bañ xéewalu borom bi tabaaraka wa taala walladiina zalamu gaa yi nga xam ne nag ñoo bokkaale borom bi tabaaraka wa taala tooñ seen bopp min haulaay ci gaa yii gaa yu Quraysh yi yéefiru léegi yi wax yooyu si ba léegi nii ñun suñu jamono ji ba àddinay tukki gis nga gaa wax loolu ci ñun na ci yee ci ñun ñee mooy gaayee sa yusibuhum wat naa ne dina leen dal sayyi sa xel séef na leen a dal sayyi aatuma kasabu mbugalam li nga xam ne ñoom itam loolu lañ fàggu mooy ku nekk la nga fàggu daal loolu moo lay dal bul yaakaar ji sa toolu gerte ba pare góob euh, déqi jot ngay xaar ay ay góobi ay dugub loolu man da ne boo jëlee sa éponge def ci jël euh, sa sa boolu soow jël éponge bi dugal ko ci génne ko boo ko nalee soow mooy génn bul yaakaar bisaab di génn kon lool la dee kon wama hum bi mu'jizin te ñoom ñii yéeféer yi kenn duma ci rëcc na leen leer ne kenn du rëcc ne awalam ya'lamu ndax ñoom xamuñ anna allaha ken borom bi moom yabsutu mooy kiy tàllalal ar-rizqa wërsëg li man yashaa'u ku ko soob wa yaqdiru waaye mooy ngëbal ku ko soob mooy mooy xomp sa wërsëg inna fi daalika nekk na ci lii nekk na ci loolee la aayaatinay màndarga li qawmin waaye ñeel nit ña nga xam ne yu'minuuna ñoo gëm borom bi tabaaraka wa taala lii borom bi la leen di wax ne xanaa xamuñ ne borom bi moom mooy wërsëgalaate mooy tàllalal wërsëg di ko yaatalal ku ko soob di ko xomp ku ko soob wa taala waaye bi mu amee lu ni gàññ man la woon lan moo ko tee man mam doon woobam ñàkkee bi mu amee lii mu dolli mu sant ma dolli sàlli may delloo njukkal sant ma te xam ne man maa ko defal lu tax deful loolu waaye lii nag nekkul ci kii nga xam ne mooy ay mandarga la yuy wane borom bi tabaaraka wa taala ak sañ-sañam ak kàttanam mooy jox ku ne lu ko soob di xañ ku ne ku ko soob te waaye nag mandarga la li qawmin ñele nit ñoo xam ne yu'minuna ñooy ñi gëm borom